بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ulaa'ika lahum suu'ul xisaab wa ma'waahum jahannam wa bi'sal mihaad afaman ya'lamu annamaa unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'maa إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم fa ni'ma uqba ad-daar sadaqa allahu al-aziim sadaqa allahu al-aziim allahumma salli ala sayyidina muhammad bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin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 buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci beru bi nga xamante ne moom la ñuy gis mbërëg euh, di beru waliif jullikaay bi euh, li nga xamante ne moom lañ gisoon hadith sayyidat ummu atiya radiyallahu anha bi nga xamante ne moom la wax ne dañ daan dig ñu dañ ñu daan digal ñun saxaaba yu jigéen ñi radiyallahu anhunna ñuy génn ñu ànd ak ñi nga xamante ne ñooy jànqati waaye tamit du génn ñu ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gis mbërëg ñi nga xamante ne nag mu ne fa am al-huyyadu fa yashhadna jama'ata al-muslimina wa da'watahum wa ya'tazilna wa ya'tazilna musallahum ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy gis mbërëg ñoom nañu fekkee mboolooy julli ñi ak seeni ñaan waaye nan beru nag wali seeni julli maam seen bërëbu julli gisoon nañ ci baabu naxri wa zabhi yawma naxri bil musalla buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci ndoj ak rendi bisub rend gi wala bisub loj gi ci jullikaay ba ñu ngi sant hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yanharu aw yadhbahu bil musalla ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bërëbu julleekaay ba foofu la daan lojo wala foofu la daan rendee naka noonu gisoon nañ baabu kalaamil imaami wan naasi fi xutbatil iid wa idha su'ila al imaamu an shay'in wa nga xam ne mooy wax ci wax ji nit ñi nit imaam gi di wax moom nit ñi ci jamono ci biir xutba gi maanaam di xutba yi eid ak su fekkente ne dañoo laaj imaam bi ci dara moom fekk moom muy xutba mu indi ci hadith sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu ci xutba bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutba yi nga xamante ne moom mooy ndijaayam eh, sayyidina Abu Burda ibnu Niyaar radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne moom la eh, moom la doon laaj yeneen bi sallallahu alayhi wa ak tontu gam ko ca tontu naka noonu gisoon nañ xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne ci la nettale jëm ñi li nga xamante ne moom mooy mooy mooy mooy xadis boobu gisoon nañ ci tamit xadis sayyidina Jundub ibn Abdullah ibn al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la yeneen wax noonu wax na yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xutba maam dafa dafa julli bisub tabaski topp mu daal di xutba doog a rendi ba wax ne daal daal daal di ci teg ne man zabaha qabla an yusalliya falyazbah ukhra makanaha wa man lam yazbah falyazbah bismillah ni képp koo xamante ne dafay Eh, rendi laata ñuy julli na rendiwaat beneen ci bërëbam waaye képp koo xamante ne nag rendegul nag na rendi waaye na tudd turu yàlla ci la muy rendi nañ tamit baabu man xaalafa tariqa iza rajaa yawmal iid bis bi nga xamante ne moom mooy wax ci ki nga xamante ne dafa wuutee ak yoon wa mu njëkk a jaar bu fekkente ne day dellu si ci bisum iid mu daadi fi indi ñu indi ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda fi mu waxee naan kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam iza kaana yawma aydin xaalafa tariq ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su daan eh, bi maanaam bisub iid su daan jàll ñëw maanaam bisub iid da daan wuute maanaam yoon yi maanaam mooy bu demee du jëmmi yoon bi muy jël buy dellu si loolu mooy li nga xamante ne foofu lañ yemoon ci suñu bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu ne baabu iza faatahu al iid yusalli rak'atayn baabu bunte ngi boo xam ne day wax ne iza faatahu su faate moom euh, al iidu iid bi yusalli day julli rakatay ne ñaari rakka wa kadhalika naka noonu an-nisaa'u jigéen ñi wa man ak ki nga xamante ne tamit kaana nekk na fil buyuuti ci kër yi wal quraa ak dëkk yu ndaw yi maanaam te loolu moom mooy li nga xamante ne daanaka boroom xam-xam li ci ëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci comme niñ ko gise woon ci masala yi biñ ci tolle ba mu des ne lenn ci fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne li ñu sopp maanaam ko euh, li ñu sopp rek moom mooy su fekkente ne dañoo rate julli gi maanaam nit ñi daal di julli ñoom kenn kenn maanaam ñu daal di julli kenn kenn euh, waaye ñu bañ a julli julli mbooloo waaye comme li nga xamante ne moom la ñu waxoon li ëpp ci borom xam-xam ni niñ ko gisee rahmatullah alayhim mooy mën nañoo julliwaat maanaam mën nañoo julli ci seen kër bu fekkente ne dañoo rate masalan ñu yeewu masalan wala boog ñu yéex dem am lu nu gàllankoor ba julli gi weesu mën ñëw daal ne ah comme que nag julli gi imam bi julli na ba pare ñun nañu toog booloo julli loolu mën naa nekk maanaam ñu julli julli maanaam bu boobaa dañuy julli rek ñaari rakka comme ni nga xamante ne waaye ay xutba yooyu mën na cee bañ a am wala ñu bàyyi ba ci ëllëg sa ñu daal di julli euh, julli eet waaye loolu bu fekkente ne maanaam euh, ñu mën koo def Euh, euh, comme jour yi nga xamante ne jouru euh, ñetti fan yi la mooy iid bu boobaa ñu daal di mën a julli julli goo xamante ne dañ koy julli ci mbooloo loolu tamit mën naa nekk waaye comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee rahmatullahi alayhi maanaam lenn ci fuqaha ñi nga xam ne mooy ci rahmatullahi alayhi dañ ne li nga xamante ne moom mooy li gën ci googu wàll mooy kenn ku nekk julli maanaam mu nekk julli goo xam ne dafay beru naka noonu suñu ñëwee fekk imam bi di xutba imam bi julli ba pare tam mën nañu beru julli julli mbooloo waaye loolu tamit bu nekkul li gën moom mooy ku rate julli bi fekk imam bi xutbati yaa ngi ci biir jo place ba ñuy jullee yow nga daal di julli yow kenn amaan na loolu mooy li nga xamante ne mooy li beneen bi ci des tamit mu ne naka noonu jigéen ñi euh, ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kër yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk maanaam jigéen ñi tamit mën nañoo julli seen julli eet maanaam ñaari rakka kese naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci maanaam ñi nekk ci kër yi ak ñi dëkk ci dëkk boo xamante ne duñ ca jullee it julle wuñ fa it ngir ne dafa ndaw te amuñu kenn ku leen jiite it bu boobaa ñoom it ñu julli comme ni nga xamante ne noonu lañ koy defee ci julli ajjuma ndax sart yi nga xam ne moom la ñuy jullee julli it maanaam ci mazhab yi moom mooy sart bi ñuy jullee ajjuma maanaam loolu comme niñ ko gise woon te loolu gisoon nañ teqantal biñ tollee ci kitaabul jumu'a walillahi alhamdu wal minna mu ne waaye nag li nga xam ne moom mooy li wér ne moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala moo tax mu ne ñoom dañuy julli ñaari rakka naka noonu jigéen ñi dañuy julli ñëpp daal dañuy julli ci gàttal mu ne li qawli nabi yi ngir wax ji yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam hada iiduna ahlal islam lii mooy suñu bisu iid ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy ñooñu l'islam wax ji comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gis woon ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha loolu euh, moom moom la ci euh, mooy euh, qissa bi nga xam ne insha allahu taala danañ ko indi loolu tamit waxoon waxoon na ko beneen dinañ ko gis insha allahu taala amma am na nag na sayyidina Uqbata ibn Amir radiyallahu taala anhu boo xamante ne yenente bi daf ni ci sallallahu alayhi wa sallam bu nekk ci euh, sunan yi euh, mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ayyaamu ay ayyaamu minan iiduna maanaam euh, bisub minan bi mooy suñu bisub iid ñun suñu iid la ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy ñoñug ahlal islam ñun ñoñug wala boog yéen yéen ahlal islam yéen waa ñoñug maanaam ahlal islam mu ne waa amara anas Seydina Anas ibn Malik mu ne Anas ibn Malik radiyallahu anhu digal na mawlaahum euh, seen mawali maanaam euh, ibn Abi Utba maanaam mooy euh, moom bi zawiyat ci ci zawiya maanaam bërëb la maanaam mu digal leen fa jamaa mu dajale ahlahu ñoñam wa banihi ak i doomam wa salaati mu julli ka salaati keem julli ahlul misri maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom dëkk yu mag yi maanaam mooy dëkk yooyu wa takbiirihim ak seen i kabbar maanaam kon ñoom daf leen a leex leen ah yéen de ngeen nekk fu ndaw la waaye nag na ngeen dajaloo te na ngeen julli comme ni nga xamante ne noonu la waa dëkk bu mag bi di jullee wa qaala Ikrima moom tamit wax na ne rahimahullah muy eh, mawla ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne ahlu suudaani eh, no ahlu sawaadi ñi nga xamante ne ñoom ñooy bo mboolooy bi nga xam ne ay dëkk dëkk maanaam ay aw dëkk ñoo fa dëkk maanaam waa Soudan la ak ñi nga xamante ne mooy groupe ñi nga xam ne dañoo dëkk ca àll ba mooy ñooñu mun a ahlu sawaat yi a yajtami'una dañuy daje fii la iid ci iid bi yu salluna dañuy julli rak'atayn ñaari rakka comme ñëpp kama kem li nga xam ne yasna'u noonu lay defee al imam imam bi maanaam yii yëpp nag du ne rek dañuy julli ñaari rakka waaye tamit dañuy xutba comme ni nga xamante ne noonu la euh, nekkee lu lu lu leer ci mbir mi ngir ne jullit eid day ànd ak xutba kon bu boobaa loolu daal ci gàttal moom mooy ne mbooloo su daw mën na nañoo julli jullit eid ñoom kexe te loolu wàññiwut dara ci mbir mi euh, waaye li nga xamante ne mooy li ràññeeku nag moom mooy dem ci julli julli mboo maanaam boo mënee dem ci dëkk ba ci biir nit ñi fa ñuy jullee maanaam nga ak ñoom loolu tamit moom mooy li nga xam ne moom mooy li ràññeeku mu ne wa qaala Ataa moom mooy ibn abi Rabah mu ne iza faatahu al-iid nit ki nag su ko iid salla day julli rek rakkaatay ne ñaari rakkaat waaye foofu du am xutba maanaam waaye na julli rek ñaari rakkaat kéem ni muy jullee ñaari rakkaay it donte am nañu wax ne ñaari rakkaat rek lay julli comme ni muy naafila waaye loolu borom xam-xam tamit wuute nañ ci loolu rahmatullahi alayhim amaan na li nga xam ne mooy li gën a wér mooy mu jullee ko comme ni nga xam ne noonu la ñuy jullee it ngir jëmmal julli it gi mu bañ a nekk rek ñaari rakkaay yoo xamante ne ñaari rakkaay yu euh, nuroog yeneen yi ci des la ngir ne julli it comme dinañ ko gis insha allah taala bu ñuy tëj maanaam niñ koy jullee maanaam dafa nuroo lool ak yeneen julli ba mu def am na lu leen wuutale ci buntu kàbbar yi comme ni nga xamante ne insha allah taala daañ ko gis mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana yahya ibn bukayr te moom mooy al imam abu zakariya yahya ibn abdullah ibn bukayr al qurashi al makhzumi rahimahullahu taala gane àdduna téeméeri at ak juróom fukk ak juróom ginna gane génn àdduna ñaar téeméeri at ak fanweer ak benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari solo na ci moom téeméeri xadis ak juróom ñaar fukk e, naka noonu imam Muslim solol na ko ñaari xadis imam Ibn Maaja solol na ko ñetti xadis imam at-Tirmidhi nag da ko tudd dong e, moom e, sayyid al imam Yahya ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala moom mu ne qaala haddathana al-Layth muy imam bu màgg boobu nga xam ne mooy sëriñam euh, te ñoom ñaan ñoo jëlloo kër moom moo ko daan bindal sax mooy imam al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane àdduna juróom ñeent fukki ñett jàpp juróom ñeent fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn ak juróom ñaar fukk juróom ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Uqayl te moom mooy al imam Abu Khalid Uqayl ibn Khalid euh, ibn Aqil al Ayli rahimahullahu ta'ala di waa di euh, waa Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam génn àdduna téeméeri at ak ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu te moom rek moom moo tudd nii ci waa maanaam ci kutubu sitta maanaam ci asmaa'ul mufrada yi la bokk an Ibn Shihaab te moom Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala gane àdduna euh, juróom fukki at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, génn àdduna téeméer ak ñaar fukk ak juróom ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam tamit nekk ci kutubu sitta mu nekk imaamu waa adduna an Urwata te moom mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwam al-Asadi ma al-Qurashi al-Asadi radiyallahu ta'ala anhuma moom mi euh, tamit Euh, euh, bokk ci fuqaha as-sab'a yi euh, rahmatullahi alayhim génn adduna juróom-ñeent fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadisam nekk ci kutubu sitta an Aisha umm-, ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha wa Humayra as-siddiqatu bintu as-siddiq radiyallahu ta'ala anha ay hadisam nekk ci kutubu sitta moom tamit mu nekk jël jëmmi jig maanaam mu génn adduna juróom fukki at ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, mu nekk maam ñu rob ko ca Baqi al-Gharqad radiyallahu ta'ala anha moom kon euh, sayyidina Abu Hurayra tamit radiyallahu anhu moo ko jullee mu euh, bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy muksiruuna yi moom rek moom mooy jigéen bi nga xamante ne moom moo ci bokk li nga xamante ne moom mooy musnad am mooy ñaari junni xadis ak ñaar téeméer ak fukk ñi nga xamante ne moom mooy imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent imaam al-Bukhari wéetoo na ci juróom fukki ak ñeent imaamu muslim wéetoo juróom benn fukk ak juróom ñeent ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha anna Ababakar muy Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ne sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu di baayam xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daxala dugg na alayha ci moom wa indaha fekk na nekk na ci moom jaariyataani ñaari xale yu jigéen fii ayyaami Minan ci ay fan yi nga xamante ne moom mooy fanu Minan yi maanaam bisu xiidi mu ne tudaffiqa tudaffifaani maanaam ñuy tëgg maanaam ñuy ñuy ñuy tëgg wala ba maanaam tëgg ci duff duff maanaam xeetu tama lay doon soo xamante ne euh, maam lu xaw a niróo kabala la maanaam mooy xeetu tama rek waaye bu ndaw maanaam mu ne wa tadribaani ba pare ñuy dóor maanaam ñoom ña ñuy ñuy ñuy way daal di way wayi nga xamante ne ñoom ñooy wayu jaahiliyya yi maanaam way astaghfirullah ay ay fan yi nga xamante ne ay yaamu bu aas comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon jamono yi nga xamante ne. maanaam muy way yi nga xam ne ñoom ñoo doon xiirtal euh, nit ñi ci ci xare ak njàmbaare di wane seenu euh, di wane ak njàmbaare maanaam ñu koy fàttaliku comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon bi njëkkee gis xadis bi maanaam mu ne loolu kon te fii moom mooy fii ñu njëkk indi xadis bi di leeral ne doon lañ tëgg loolu kon euh, mu ne wan nabi yu fekk yenente bi sallallahu alayhi wa mu mutaxassin ma ngay muuroo ma sàngoo bi saw bi yii ci mbalaanam maanaam euh, mu loolu kon euh, bi mu ñëwee moom sayd maanaam ne fekk yenente bi sallallahu dafa sàngoo mba ci mbalaanam wan leen ginnaaw léegi sayyidna Abubakar radiyallahu anhu bi mu duggsee dafa foogoon ne amul fii maanaam ne yenente bi sallallahu yëgul li nekk di xew fantaharahuma mu daal di leen di gëdd moom Abubakar Siddiq radiyallahu anhu loolu tamit day ware ni sayyidna Abubakar radiyallahu anhu ànd ak li muy nekk ku lewet ak ko xamante ne dafa sedd te xol bi yërmande fees ci dell noonu la nekkee tamit koo xamante ne noonu la dëgëre su fekkente ne dafa gis ne dañuy wàññi dooley lislaam naka noonu dañuy yëkkati li nga xamante ne maanaam dañuy dindi li nga xamante ne moom mooy atte yàlla yi maanaam ak ba bara nekk koo xam ne dañuy ñàkkee xorma li nga xam ne mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme li nga xamante ne loolu lañ ko gise woon ca kitaabul iman ba ko Seydina Omar radiyallahu anhu ànd ak ne Seydina radiyallahu anhu moom la ñu moo am réputation wu comme ku waaye moom moo doon wax Seydina Abubakar radiyallahu anhu naan ko ah gars yi tey nga maanaam di ko jéem a wax ne ko ah buy buy ak ñoom ngir ne man kat yeneen bi saa sam ni mu ko déggee woon mu wax maanaam wax ko ah, euh, dañ ma digal ma xeex ak nit ñi mbete xanaa ñu seede maanaam ñu wax baatu seede mu ne ko a ah, man loolu laa xamoon maanaam du gis ne Seydina Omar radiyallahu anhu ni ñu nit ñi jàpp ne ah kii dafa tàng moo ak yu mel noonu ànd ak li muy nekk njàmbaaru xare ak ba pare nekk koo xam te ne kenn ñemewu ko loolu yëpp moom moo doon jéem a dal naan noo xeex bi moom eh, est ce xeex bi mat na ko waaye Sayyidna Abubakar radiyallahu anhu bi am réputation ci ne moom mooy feral saa ne moom moo am bii paa moo jóg ne faw day xeex ji lu tax parce que diine la ñuy néewal doole maanaam loolu maanaam mu nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la ci ne mbir mi nga xamante ne moom mooy jàpp ne kii moom dafa tàng kii moom dafa sedd loolu xayaali ya la maanaam mbir la moo xamante ne ci sunum xel la ne ñun waaye mbir mi nekkul ci réalité dëgg-dëgg mbir mi ñoom amuñu ci lu ñuy tàng wala ci lu ñuy sedd lu dul ne li nga xam ne moom la yàlla bëgg ak li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bëgg loolu daal mën nañ cee tàng mën nañ cee sedd su fekkente ne yàlla lim ci digle mooy lu sedd bu fekkente ne yàlla lim ci digle mooy lu tàng dañ ciy tàng maanaam ñoom amuñu leneen lu dul loolu anhum mu ne kon nag bi nga xamante ne moom la def loolu muy fekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax li mu leen dig wax mooy ne ndax musique wu ñëw mais instruments musicaux yi nga xamante ne mooy yu yi ndax dara lu nekk ci biir kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la leen wax mazamiru shaytan fii bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam est musique wu seytaane yi maanaam nga gis ne kon loolu ay tëgg ka fecc ak ay way yooyu noonu loolu ci musique loolu mooy li ñuy tere ci way maanaam bu fekkente ne way nii rek la amul lu ci baax wa amul lu ci baax amul lu ci bon woy kese la kay baax mooy bu fekkente ne kàddu ya ñuy wax lu baax la la kay bon mooy kàddu ya ca nekk lu bon la ba mu des bu fekkente ne wayin wi dafay yóbbee ci caaxaan loolu tamit bu boobaa loolu moom bu doon alxuraan ngay woy sax day xaram bu fekkente ne tamit euh, musique bi comme ni ko gisee woon dafa am nag ay sabar ak i moom amul lu ñu mën a mbir mu dagan maanaam bu amee ay sabar ak ay tëgg ay musique euh, euh, guitare mbiit ak yeneen ak yeneen mooy maasi fi ak mazamiri loolu amul nu nuy wëlbatee mbir mu dagan ci lu nu loolu amul comme ni nga xamante ne loolu la la war leeree képp koo xamante ne maanaam noonu sax la leeree ci comme ni imam euh, Seydina euh, Abdullah Umar euh, ibn Abdul Aziz waxe radiyallahu ta'ala anhu ne woon innama yaf'aluhu al-fussaqu minna kàccoor yi ci ñun ñoo ko fi def te loolu moom boo demee réew yëpp loolu la demee doo fekk mukk ñu gën a sell ci nit ñi nekk di way di musique di tëgg ko fecc yàlla nañu yàlla sàmm mu ne ba nga xamante ne kon lool la wax fa kashafa ci la wuññi annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an wajhi wallif xar xaramam fa qaala mu ne daahuma bàyyi ñoom ñaar ñi yaa ababakar yow sayyidna abubakar radiyallahu anhu fa innaha ndax lii tay ji ayyaamu ay iidin la maanaam ay bisu feet la bisu iid la te eh, wa tilka maanaam te lii nga xamante ne moom la wax ni maanaam day wane ne bisu feet def na ci maye léeg-léeg jigéen ñi ñoom fi ñu nekkee seen biir ñu mën di tëgg ak yu mel beneen bi ci des moom mooy ne euh, way ya ñuy way warul nekk loo xamante ne lu bon lay doon beneen ba ca des moom mooy ne warul nekk loo xamante ne day surkal nit ñi ci ay caaxaan surtout nekkul ci ne loolu munuñu ne bisu iid la ba pare ñu dem euh, euh, def concert wala di tëgg sabar wala maam def ay benn xawaare parce que bisu iid la ñu ne wala boog maanaam ñu tuddee ko spécial Korité wala spécial ki def ab concert wala tëgg sabar wala def Euh, euh, concert rap wala musique loolu laa budda kooku sikki nekkul ci ne maanaam ñaari nit ñu xellu duñu wute ci ne dafa xaram maanaam ñu góor ñi jigéen ñi ñëw ñuy way di fecc ak yooyu loolu moom laa maanaam ñaari nit ñu xellu duñ ci wute ah. fii mu tollu tey comme li nga xamante ne moom la imaamu Maalik waxoon rek rahimahullah bañ ko laajee musique bi lu mu lu mu ci xam mu ne mbiru yooyu est ce da koy boole ci mbir yi nga xamante ne maanaam mbir yi am fulla mbiru dëgg yi nga koy boole mu ne ko déedéet mu ne ko fa maza ba'dal haqqi illa dalal lan moo nekk ginnaaw dëgg lu dul caaxaan lu dul sànkute te fii mu tollu koo fi woo xale bu ndaw boo ko woowee léegi mu régler la problématique bi maanaam tey xale bu ndaw boo ko woowoon léegi ne ko laaj ko ne ko ndax musique bii nii ndax xaar nga ab sëriñ di ci ne wala ku ñu yaakaar ci diine wala ñu fonk ko sikk nekkul ci ne dina la non loolu xaaruñu ko ci fi mu toll da ngay gis ab sax bu juumee ba wax ci luy tegtale ne moom ci boppam day déglu musique yooyu maanaam buy waxee lu koy tegtale rek waxuma la sax moom mu affirmé ko mais bu waxee rek luy tegtale rek moom ci jëmbi boppam xam na musique yi da gis ñëpp affaire bi da leen di jommal maanaam loolu ci ngay xamee ne mbir mi moom ñaari nit ñu kàll du wuute ci ne mbir mi dafa xaram dégg nga mu ne watil ay tey bis yooyu al ayyaam bas fan yooyu ayyaam minan bisum minan lañ moo tax waaja am na benn fa euh, moo doon waxtaanal benn jour ci loolu boo ak euh, mbooloo lañ ko ñu toog kenn ki ne ñu laaj ma ñuy wax waxu musique bi moo wax ne baaxul a yooyu affaire bi nag xam naa dana jële woon kaw ba bés jot borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam ci biir waxtaan bi ma laaj ko ne ko léegi yow dama lay laaj benn mbir rek soo amoon sa sëriñ mu ñëw di la seet si mu ne waaw <coughs> man ko sëriñ bi jugee euh, bu yegsee est-ce que di ko mën a terale musique maanaam ah, sëriñ bi moo la seet ci sa kër est-ce que bokk na ci ni nga ko mën a teeroowee ngir comme da ngay bégal xolam te loolu ngeen wax ne musique day bégalaate nga tegal ko musique mu ne ma ah xanaa su ko bëggee ma ne ko waaw su ko bëggee bi nga ko ko tegal mu ne ma waaw waaye boobu la fay gédde ma ne ko mais léegi est-ce que mën nga koo teralee kate mu ne ma waaw mën naa ko tere la man ne ko est-ce que bu boobaa booba la fay gëj ma déet ah ko mais lu tax musique bi bu la ko bokk ko tegalee ba pare yow boobu la fay gëj ngir ne fi mu toll xorba bi nga ko joxoon ak jàpp gi nga jàpp ne sëriñ la fi mu toll teggeeku la te bu dee café la loolu du teggeeku lan moo def différence bi <coughs> mu xool ne ah, c'est parce que loolu xaar xaaruñu ko ci sëriñ ma ab sëriñ fi mu toll loolu su ko defee li muy tekki mooy bu ko baax kooku moom mënumaa jariñ dara mënumaa yóbbu fenn man ko voilà noonu nga noonu kon loolu moo lay war ne du lu baax mës ko dégg ñu ne sëriñ si ñooy concert sëriñ si dajale nañ dajoo nañ euh, di di def euh, di def concert waaye fàttali ko boobu Euh, euh, mos euh, dalil boobu mos naa koo jox sama ay mbokk risan yi daan àndandool nii rek boobu ay xale lañ ay CM2 yooyu lañ daan def wala yooyu ki classe yooyu daal lañ nekkoon boobu nag ñun dañ daan gis grand yi ñu am ay quinze ans jëm ko ñun dañ leen daan wax grand quoi ñu am quinze ans ñoom dañ daan baali quoi léegi nag ñun ne lool laaj man la waa léegi dama leen laaj musique moom baaxul man la musique baaxul gars yi ne ma dooloo xanaa gisoo grand yi dañuy baale ah comme xale ni muy jàppee ne ni mag ni ci lu baax lan la man leen noo mais grand yi di baale taxul mu baax man leen léegi dama leen di laaj est-ce di dégg ne sëriñ si dañuy organiser baal ñu xoolante ah, loolu de mosuñ koo dégg te loolu sax moom xam du mënta ne loolu sax mënta ne ah waaye sa rek wax nga dëgg ko affaire bu baaxul yal nañu yàlla sàmm <laughs> mu ne wa tilkal ayyaamu yooyu fan nag ayyaamu minan fay fanu minan yi la woon mu ne wa qaalat Aisha sayyidatuna ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha nee na ra'aytu gis naa nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yasturu nii mu muy nëbb wa ana fekk man anzuru maa ngi xool ilal habasha ci waa habasha ñi nga xam ne ñoo ñu woon wahum te ñoom yal'abuna ñu ngi doon uh, fo fil masjid ci jàkka ji fa zajarahum mu daal di leen di jàjj Omar moom Seydina Omar radiyallahu anhu gis nga fii tamit Seydina Omar radiyallahu ñëw ne leen ah saa yu gars yi affaire bi baaxul noo xam nga affaire musique bi il faut ñu taxaw ci bon je sais pas moo xam dañ ci war a taxaw léegi tuuti wala dañoo war a bàyyi ba yegg si parce que en fait ak fo mi parce que xam nga fo boobu ci jour eid bi te niñ doon fo dafa dagal en fait bon dafa dagal en fait euh, ñoom liñ doon def defuñu lu garaaw trop. mais comme que seen armure yi lañu yoroon euh, ak seen xeej yi di ci fo te naan muhammadun rajulun salih loolu lañ doon woye yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nit ku baax la mooy waaju ku ku ku baax la euh, euh, sauf que di ko def ci jàkka ji maanaam mën naa ubbi buntu caaxaan yu bari comme ni nga xamante ne di permettre jour korité ak Tabaski nit ñi di permettre comme ni jigéen ñi di dajee di mën di tëgg ci tab ci ci ay bool ay kiiwag yooyu xeet yooyu comme niñ koy permettre ci mariage yi seen biir ak yooyu loolu bu ñu ubbee buntu boobu bàyyi nit ñi di ko def loolu mën na ubbi caaxaan bu bëri maanaam mën na ubbi buntu caaxaan bu bari comme niñ ko gis woon ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñaare lu ñuy faral di bañ ci noonu ànd ak même bu dee am na nu mu mën a dagane ci circonstances yu muy dagane ba pare mu am ay limites yu bari bari bari yuñ koy ñeg ñekk yu bari yuñ koy ñege comme ne fokk mu nekk jouru fête du bis bu ne ña koy def fokk mu bañ a nekk seen métier comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee wamaahuma bi bu xam ni yataani daanuñu woon nekk ay waykat ñaari ji xale yu ndaw yooyu bu ñu ay waykat ne bis boobu rek spécialement lan doon wayantu noonu maanaam il faut mu am ay mbir yu bari yoo xamante ne lañ koy ñege mais munoo def métier euh, wala Euh, loo xam ne tous les jours ngay indi yor sa sa orchestre ak yooyu di dund wala yor sa di sabar wala yu mel noonu kon dafa am ay limites yu bari yuñ koy ñage ànd ak yooyu noonu lépp le fait saxaaba yi radiyallahu anhum ñu màgg ñi gis nga mooy liñ doon wax sànq ci ci ahlu zikri maanaam ngay gis ne saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam ànd ak loolu yëpp ne dagan ñoom am leen bët bii nga xam ne mooy ne yonent bi sallallahu moo leen doon préciser que ni ci circonstances yii nii du aay ngir ne du déroger du yëkkatiku di dem ci loo xam ne seytaane def ci am wàll waaye ànd ak loolu yi ñoom xam nañu ne am na problème yu ci mën a am te mën na am risque ci kanam te loolu gis nañ ko ci ay masala yi biñ tolloo ci kitaabu iman wala ci ne yoo xam ne day tegtale loolu comme niñ ko gisee woon li tax Seydina Umar radiyallahu anhu dagguloon garab gi nga xamante ne foofu lañ doon. saxaaba yi doon jaayante ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li tax Seydina Omar radiyallahu anhu doon tere ñu doon euh, baram fi Yonent sallallahu daan taxaw di fa julli ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yëpp dafa am ay risque yu mag a mag mag yu nekk ci su fekkente ne tey dañoo jekki-jekki di bàyyi ziyaara yu bari yooyu di am te ñun wolof kenn duñu wax dérive yu mag yi nga xam ne ñoo juddoo ci loolu <coughs> naka noonu way yeeg musique yi ak yàlla nañu yàlla sàmm euh, kon mu ne fa zajarahu mu jàjj leen Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu fa qaala an-nabi yenente bi ne daahum bàyyi leen am nan may leen jàmm wala boog da am nan yéen am ngeen jàmm bane arfida yéen waa arfida maanaam mooy ñooñu yaani maanaam li mu ci nam mooy minal am ni ci ci jàmm la ci sécurité jàmm ci la baat bi jóge mooy am ngeen jàmm am ngeen dal maanam kon lii de tegtale ne bis yooyu noonu dinañ ci maye loo xamante ne duñ ko maye ci yeneeni bis ba pare ànd ak loolu yëpp dañ koy cadre imaam al-Bukhari rahimahullah taala dafa indi xadis bi ngir lan ngir tegtale ne euh, sunu feet la maanaam suñu jouru feet la comme suñu jouru feet la nag feet dafa am ñaari volet mooy volet bi nga xamante ne mooy festivité bi hmm? mbooloo mi ñëw ñu daal di berndeel ak yu mel noonu mais dafa am beneen côté mooy côté jaamu yàlla bi moo tax imam al-Bukhârî rahimahullah taala daan ni comme que côté jaamu yàlla baa ngi fi foog nga julli rakkaa yi yow voilà maanaam looloo tax mu indi xadis bi ngir dëgërale wax jooju rahimahullahu taala euh, xadis bi gisoon nañ ko xadis euh, numéro neuf cent quarante neuf neuf cent cinquante deux daañ ko gisaat deux mille neuf cent six trois mille cinq cent vingt neuf ak trois mille neuf cent trente et imam Muslim doon huit cent quatre-vingt-douze ñetti yoon imam An-Nasa'i na ko indi hadith numéro mille cinq cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept imam Ibn Maaja na ko huit cent quatre-vingt-dix-huit imam euh, Ahmad ibn Hanbal na ko hadith numéro vingt-quatre mille quarante-neuf vingt-quatre mille cinq cent quarante et vingt-quatre mille six cent quatre vingt vingt cinq mille vingt huit ak vingt cinq mille cinq cent trente quatre maa ngi gis ne waa ashaabu kutubu sitta kon ni ko ci indi mooy imaam Buxaari imaam Muslim imaam An-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja amma imaamu mus imaam uh, Abu Daawud ak imaam At-Tirmidhi ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu salaati qabla al-iid wa ba'daha baabu buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci wax salaat julli qabla al-iid lu jiitu iid wa ba'daha ak ginnaawam maanaam di wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daanu toon julli li nga xamante ne moom mooy iid Euh, maanaam euh, julli ayit maam bu ñëwee da daan daanul xut daanul julli daanul julli ñaari rakka naka noonu bu maanaam day ñëw rek daal di tabar julli naka noonu doon doon julli li nga xamante ne moom mooy ginnaawam loolu nag moom moo indi euh, li nga xamante ne moom moo tax borom xam-xam yi wuute ci rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o xana xanafi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo tere rek bilkul maanaam ci julli avant naka noonu julli après ñi nga xam ne ñooy Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom ci jullikaay bi dañ koo tere maanaam nit ki julli ci jullikaay maanaam ci jullikaay bi nga julli avant dañ koy tere waaye après ñoom daan ko maye comme Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ne rek loolu du nekk lu lu ñu tere waaye nit ki bu ko defee tamit wàññiwul dara maanaam kon tere nañ ko waaye nit ki su ko defee maam mooy xeetu sibir la gën a jege naka noonu bu fekkente ne nag fuqaha Maliki la rahmatullah ñoom dañ ne après lañ koy lañ koy maanaam avant la ñuy tere waaye après nit ki mën na koo defee këram maanaam bu ñibbee mu daal di julli ñaar rakka këram ñi nga xamante ne nag euh, kon ñoom ñooy xana euh, euh, Shafi'i rahmatullahi alayhim tamit mu am lu ñu préciser mooy ñoom du imam bi lañ imam bi lañ koy tere waaye ma'mum bi mën na mën na koo def donte dañ koy sib ci moom maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy teqantal bi am ci borom mazahib bi rahmatullahi alayhim mu ne wa qaala Abul Mu'alla maanaam mu nekk kon ah, ah, eh, eh, mooy Yahya ibn Maymun moom mooy tuddam Yahya ibn Maymun ad-Dabbi moom mooy Abul Mu'alla loolu dàqanteelam la rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna téeméeri lu at ak fanweer ak ñaar moom ci eh, wa Basra yi la bokk rahimahullahu ta'ala maanaam waa Kufa la ginnaaw gi mu nekk waa Basra rahimahullahu ta'ala ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta no qaala ne la sami'tu Sa'iid moom mooy Ibn Jubayr radiyallahu ta'ala rahmatullah alayhi moom euh, muy Abu Muhammad ak Abu Abdullah al-Asadi euh, Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham euh, al-Walibi ta'ala di waa Kufa génn gane àdduna ñeent fukki at ak juróom benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna ñeent juróom ñeent fukki at ak juróom ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay nekk ci kutubu sitta an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumaa Sayyidina Abdullah ibnu abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu ta'ala habru habru umma wa turjumaanul qur'aan moom mi ngi at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna juróom benn fukki at ak juróom ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadis am nekk ci ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukki xadis moom mooy juróom ñaar fukk ak juróomi moom la imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo imam al-Bukhari wéetoo ci téeméeri xadis ak ñaar fukk imam Muslim wéetoo ci juróom ñeenti xadis ci xadisu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maa noo qaal nee na kariha ne moom dafa sib as-salaata julli euh, qabla al-iid lu jiitu ñu def iid maanaam moom mooy kon euh, loolu euh, maanaam mooy kon dañoo sib li nga xam ne moom mooy julli loolu mu gën a dëgëral masa Maliki rahmatullah nga xam dañ koo sib ci njàlbéen gi maanaam waaye ginnaaw gi ki mën na koo julli ci këram nga xamante ne imaam al Euh, solo na xadis bi maanaam euh, kon xadis bi euh, indi na ko fii nii naka noon dana ko indiwaat xadis numéro cinq mille huit cent naka noonu dana indiwaat ci xadis bii di ñëw léegi mooy neuf cent quatre-vingt-neuf bi ci anam gi nga xamante ne moom la gën a yaatu waaye boobu daf koy askanale ki nga xamante ne moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi mm, wa sallama <coughs> kon imam al-Bukhârî na ko indi waat kon 989 na ko indi xadis numéro 5881 ak 5883 imam euh, Muslim moom indi na ko benn yoon xadis numéro 884 imam euh, Abu Dâwud euh, indi na ko xadis numéro 1159 imam At-Tirmidhî indi na ko xadis numéro 537 imam An-Nasâ'i xadis numéro 1587 imam Ibn Mâdja imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadith numéro trois mille cent trois trois mille trois cent trois imam kon dañu gis ne euh, waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahmatullahi ala al jami' maanaam kon dañ ci jàngee ne hmm? euh, waaw moom laa wax en fait mu nekk mu àllaq la loolu rek moom moo tax maanaam du du voilà le fait que mu nekk mu muallaq euh, ba noppi mu nekk tamit mawquf loolu rek la mais xadis boobu ci jëmmi boppam dana ko indi ci xadis bi ci tegu maanaam lii problème numérotation kese la waaw naam waaw daf ko askanale neuf cent quatre-vingt-huit bi waaw neuf cent quatre-vingt-huit ci ci téere yi yéen voilà loolu la ngir ne voilà amul voilà mu ko voilà loolu rek la voilà ni li ko Abul Mu'alla indi nii dafa nekk loo xam ne nekkul euh, mus maanaam euh, voilà mawquf la ba pare mu nekk mu'allaq euh, kon maanaam mais hadith bi day tekkale kon que ni julli ginnaaw it dañ koy maanaam yeneen maam dañ ko sib maanaam kon mu indi sibeel gi waaye nekkul loo xamante ne masalan dañ naan boo ko defee da nga def bàkkaar wala dafa def wala xaraam wala yooyu mais nag du sunna maanaam eh, ñu ñëw ci jumaa ji ci ba pas jumaa mais place bi ñuy jullee su fekkee jumaa la su fekkee jumaa la li gën moom mooy ñu jullee fa comme ni Shafi'i yi wax rahmatullahi alayhi ngir ne loolu li koy waral mooy jumaa ji ci jëmmi boppam moo ko waral maanaam jëmmi le place bi nekk jumaa moom moo koy waral rahmatullahi al jami' mun a qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abul Walid te moom mooy Hishaam ibn Abdul al-Bahili mooy at-Tayaalisi rahimahullahu ta'ala di waa Basra moom mi ngi gën a àdduna téeméer ak fanweer ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ay hadiis ak nekk ci sitta waaye imaamu al-Bukhari ak Abu Dawud ñoom ñoo. ñoom ñoo solo ñoo ko solo ñoo solo ay xadiisam ñeneen ñi ci des dañ koo solool ay xadiis maanaam kon euh, moom euh, loolu moom mooy euh, kon moom ko mooy imam Abul Walid al-Bahili al-Basri at-Tayalisi al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana al-imam Abu Bistam Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala bi imam waa adduna bi gane adduna juróom-ñett fukki ak ñaar wax nañ ba juróom-ñett fukk ak juróom-benn ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna téeméer ak juróom-benn fukki ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathani Adi ibnu Saabit al Ansaari di waa Kuufa rahimahullahu ta'ala génn adduna téeméer ak fukk ak juróom-benn ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta Euh, moom mu ne qaal no qaala sami'tu dégg naa Sa'id ibn Jubayr moom lañ gis léegi euh, rahimahullahu ta'ala an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaraja génn yawmal fitri bisu kori korite fa salla julli rak'atayn ñaari rakka maanaam mooy ñaari rakka yi nga xam ne maanaam dafa génn dem taxaw julli ñaari rakka ci place bi nga xamante ne mooy place ba ñuy jullee jiite nit ñi la ci jublu lam yu salli yoo xam ne julliwul woon qablahaa lu ko jiitu wala ba'dahaa du caageen la nekk ca fekk mi ngi ànd ak moom Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu te lii da gis ne maanaam kon amutoon nodd itam naka noonu amul liqaam comme ni nga xam te ne noonu lañ ko gise woon euh, ci kaw euh, loolu al imaam euh, maanaam hadith bi kon gis nañ ko léegi gisoon nañ tamit li nga xamante ne moom moo aju woon ci taxrij bi xadis bi moom mooy xadis bi nga xamante ne moom mooy bu mujj bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala jeexale ko la qablaha wala ba'daha maanaam la ba'daha maanaam euh, lam yusalli qablaha wala ba'daha ju julliwul maanaam lu ko lu ko lu ko jëkk julliwul lu ko mujj maanaam lu ko mujj maanaam mooy ne euh, feet bi lii li maanaam amul surtout lu ko mujj maanaam amul lu ko lu ko mujj comme que ni fii lay fii la mbir mi mujjee fii lay jeexe maanaam ne euh, buntu baa maanaam téere bi fii laa ko yemale lay jeexe amul leneen lu ñëw ci ginnaawam maanaam mu mel ni luy junjaale loolu euh, rahimahullahu taala euh, hadith bi kon kon moom mooy bi mujj ci gi bi al-Hafiz Ibn rahimahullahu taala ci xaatima bi dafa wax ne maanaam ci bi muy sarx daf ne téere bii nga xamante ne moom mooy kitaabul iidayni lamboona ci ñeen fukki hadith ak juróom Euh, kon 45 xadis ñoo fi nekk al maanaam li nga xam ne nag xadis yi muallaq la ñoom euh, ñeent rek lañ yi ci des yëpp dañoo jokkaloo ay xadis la yoo xamante ne mawsuula lañ yi nga xam ne moom lañ ci baamu te baamu ko ca ya weesu woon itam mooy ñaar fukki xadis ak juróom-benn yooyu maanaam baamu nañu soit ci fii wala boog bañ tàmbalee téere ba gis nañ ci ñaar fukk ak juróom-benn xadis yoo xamante ne mosul nañ leen a gis ci gàttal. ci bunt bi yeneen yi ci def nag yépp maanaam ci biir euh, yi nga xam ne ñoom ñoo ci des ngir ne euh, muy quarante et yi yeneen yi ci des yëpp maanaam ci biir quarante et yi yeneen yi ndax quarante cinq la yoo xamante ne yenn mawsuula la voilà euh, ñeent yi yi ci baamu muy kon vingt six te la des kon maanaam dafa nekk loo xamante ne ah, xaalisa la maanaam mooy musuñu leen woon a gis avant Euh, imaam muslim dëppoo na ci solo xadis yi yëpp ba mu def xadis sayyidina anas bi radiyallahu anhu ci bi nga xam ne mooy wax ci lekk tàndarma laataa julli ji Iidul Fitr maanaam bi korite nga sopp nga lekk tàndarma te mu tóol maanaam nga lekk ñetti tàndarma wala lu tóol ci tàndarma xadis bu ak xadis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhu ci qissa bi nga xam ne moom la nekk moom ak Hajjaj maanaam mooy bañ ko jamee hmm. waaw moom maanaam loolu tamit imaam al moom da moo ko solo imaam Muslim solowu ko ci al hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu euh, euh, ci mbirum mooy li muy ñuy def ci Zulhijja boobu tamit sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu moo solo maanaam euh, mi ngi ci Sahih al-Bukhari te nekkul Sahih imaamu Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala fi muy waxee ne maam nañu ñuy rendi ci place ba ñuy jullee mais yent bi sallallahu alayhi wasallam daan rendi ci place ba ñuy jullee ak hadith bi nga xamante ne moom mooy bu naa Jaabir radiyallahu anhu bi muy wax naan euh, yent bi sallallahu alayhi da daan maanaam bi wax ci muxaalafatu tariq maanaam bu ñu ah, wuutee ci maanaam ñu wuutee yoon wi nga xam ne moom la ñu demoon ak yoon wi nga xam ne moom la ñuy dikkee am mu ne hadith sayyidina Uqbata ibn Amir bi nag radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la junj te moom lañu doon wax ci bunt bi nga xam ne mooy bi weesu su fekkente ne moom lañu ci namoon mu ne bu boobaa euh, lim bi day yokk benn mu mu'allaq <coughs> te loolu tam nekkul ci Sahih Imam Muslim wala waxoon nañ la ci Sunan yi la nekk Imam Ibn Khuzaymah moo wéral ko rahimahullah bu fekkee ne asaar yi wax yi nga xam ne ñoo jóge ci saxaaba yi radiyallahu anhum ak yi loolu ñaar fukk lañ ak ñett ci bunt bi yoo xamante ne mu'allaqa lañ ba mu def xadiis Seydina maanaam asar bi muy Seydina Abubakar ak Seydina Omar ak Seydina Usman radiyallahu anhu bi ñuy doon wax naan ci julli laataa xutba boobu dafa jokkaloo mooy ci xadiis Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhu naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Abubakar ak Seydina Omar ak Seydina Usman radiyallahu anhu ñoom ñëpp dañ daan julli laataa ñuy xutba maanaam loolu muy wax loolu moom dafa jokkaloo mu ne wallahu al-haadi ila sawaab buur yàlla subhaanahu mooy ki gindee jëm ci yoonu jub ci lu baax euh, kon ñu gis ne jullit ayit mu am loo xamante ne war nañoo mën a taxaw ci euh, jullit ayit ngir ne am na ay mbir yu am solo yoo xamante ne ba gisuñu ko ci wàllu jullit te loolu lu am solo la ci biir waaye lañ cay tàmbalee mooy ne jullit ayit dafa maanaam bisu ayit ayit li ñuy wax ayit mooy bis bi nga xamante ne. ci dëgg-dëgg euh, defoo ci lu yàlla bëggul te la ca nekk lépp mooy lu yàlla bëgg loolu mooy ayit bisub ayit mooy bis bi nga xamante ne euh, yaa ngi daje ak sa mbokk jullit ñi yaa ngi daje ak nit ñu baax ñi yaa ngi daje ak nit yàlla yi yaa ngi daje ak boroom xam-xam jour boobu dëgg-dëgg mooy ayit jour kon euh, daje gi liñ ci ndamm mooy daje yi nga xamante ne moom mooy daje yu baax yi euh, borom subhaanahu wa kon yoonal ci làmbinu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñuy tafe ci place yu baax yi ñuy rendi xar yi ngi gis ne yenente bi sallallahu alayhi moom moo digle moom moo jàngale te alquran sax moo ko njëkk a wax mooy ñu rendi li nga xamante ne moom mooy jur gi bahimatul an'am ba pare mu ne loolu nañ ci tudd yàlla am ñu fàttaliku ci yàlla sant ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, mu nekk bis yi nga xamante ne mooy bisu euh, tabaski surtout te loolu nekk lu réeri ngir ne jaamu yàlla gu màgg la ànd ak ne dafay mel ni mitital daf ci am ci la ñuy ni ak loo jàpp-jàpp mbir maanaam ne mbir mi xëy na war naa métti xëy na war naa nekk loo xam ne ak mitital la ak yu mel noonu borom subhaanahu wa ta'aala maanaam bu ko diglee rek mooy yërmande mi ngi ci biir ci kaw loolu dañuy gis ne yërmande gi yàlla ak mat maanaam nekkut ci ne euh, ke maanaam kenn warta am lu ko naqare kenn warta am lu ko jaaxal kenn warta am lu ko jommal déedéet mi ngi ci lan la yàlla bëgg ak lan la yàlla bañ loolu ci loolu la yërmandeg yàlla nekk ci loolu la ak mat nekk maanaam loolu moom moo tax comme niñ ko gisee woon euh, yenent bi sallallahu alayhi moom ci boppam moo ëpp yërmande ñëpp mais moom moo doon rendil boppam xaram ci loolu la mat nekk moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ëppoon yërmande ñëpp waaye moom moo doon dagg loxo ki sàcc ki sàcc moom moo doon dagg loxoom ba pare ne waat naa ci ki nga xam ne bakkanu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci loxoom la ne Sayyidina Fatima bii radiyallahu anha di doomu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam su sàccoon ma dagg loxoom li yàq xeet ñu njëkk ña mooy ne su fekkente ne kilifa yi maanaam ñu ñu néew doole ñi dañoo def dara kenn ñu teg seen daan daan seen kaw waaye kilifa yi bu ñu te defee lu lu doy kenn du teg daan seen kaw loolu yëpp di dëgëral ne maanaam intransigeance boobu dëgër googu di wane ni mbir mi lii la te du leneen li baax lii la te du leneen loolu tamit dafa bokk ci jikko yi gën a mat ci jikko yi diini te yenente bi sallallahu alayhi wasallam koy jàngale fii mu nekk sunna maam Ibrahima alayhi salaam moo tax bu ñu nekk buñ ko laajee haadihi tadhiya maanaam sacrifice yi ñuy def rend bi lan la mu ne sunnata abikum Ibrahim seen sunna maam Ibrahima la alayhi salaam maanaam mooy lan muy sacrifice te loolu dañ koy jàngee ci kitaabul iidayni maanaam lu fait que nit ki ne damay sacrifier wu jël alal dugal ko ci xarum tabaski wala damay sacrifice wu woor ba fan ba ba ba ba weer wi ma jóg nag bi jaamu yàlla ngir jaam maanaam ngir feete jaamu yàlla gu mag googu jóge nañ ci at may ja ma jaamuwaat yàlla ci bis bi ngir feete jaamu yàlla gée ñu jóge ren ci maanaam mu nekk bis boo xam ne bisu lekk ak naan la maanaam mooy bisu berndeel la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon tamit loolu yëpp mais du muy nekk lekk ak naan gu war a tax ñu dellu sant yàlla waaye du doon lekk ak naan ngir noos ngir noos ngir fàtte yàlla day dét lekk ak loolu da lay wan ne mboolem aadaat yi nga xamante ne ay jëf la yoo xam ne nit ñi dañ koy def mu nekk lu naturel bi jullit bi kii sóobu ci yoonu yàlla daf ko war a def di fàttaliku xéewalu yàlla yi màggaayu borom bi subhaanahu wa taala te ren di tabaski am na solo am solo boo xamante ne nit yàlla yi dañuy wax ne yu mag yi dañuy wax ne bu fekkonte ne adduna bi yëpp dañoo ren di tabaski comme niñ ko war a war a war a defee maanaam tuur deret du rek ngir métital symbolique boobu maanaam tuur deret googu bu ko ñëpp defoon kon at boobu yi at mi ci tegu benn deret du tuuru ci nit ñi maanaam doo gis kenn ku rey nit maanaam ngir am solo bi nga xam te ne moom la am solo doo gis benn garab bu ñuy dagg te fekk lañ la tax ñu dagg ko mooy ngir bëgg a foo rek ak caaxaan lépp bu boobaa lépp lu ñu dagg rek lépp lu ñu def rek dafa fekk dafa tegu ci yoon te loolu mooy jullit bu sóobu ci yàlla ku sóobu ci yoon yàlla dafa war a nekk koo xamante ne dafa war a bàyyi xel ne lii may def nii dama koy def parce que yàlla moo ko bëggee nii te am na secret yu nekk ci ginnaaw yu ko yàlla ubbil wala yenn yi du ko xam yàlla mu ko tëjal mais secret bu mag bi mooy muy jàppane ne lii jaamu yàlla loolu mooy secret bu mag bi beneen mbir bi nga xamante ne war nañ cee eh, taxaw mooy julli gi ci jëmmi boppam nan lañ koy defee ndax eh, gis nañ ne nuñ koy defee gisuñu ko ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim globalement ànd nañ ci niñ koy defee waaye wuute nañ ay wuute yu ndawa ndaw ci nan la ñuy jullee julli kee ñaari rakka lay doon yoo xamante ne dañuy tari ca kaw bu ñu ñëwee dañuy wax allahu akbar yéegiti loxo yi comme ni ñuy waxee ni ñuy tàmbalee julli allahu akbar euh, mu am après ay kabbar yoo xamante ne dañ koy sopp ñu ñëw ci ginnaaw kàbbar yooyu bu dee fuqaha u Shafi'i la rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko def juróom-ñaar ginnaaw kàbbaru xarmaal gi fuqaha u Maliki ak Hanabila rahmatullah juróom benn lañ ko def ginnaaw kàbbaru xarmaal gi maanaam ci rakka bu njëkk bi maanaam kon bu boobaa muy juróom-ñaari kàbbar te kàbbaru xarmaal bi ci la bokk loolu mooy pour rakka bu jëkk bi ci laa nekk di wax fuqaha u xanaa Hanafi rahmatullah ñoom ñetti kàbbar lañ ko def jàpp nañ nag ne ñett yi mooy yi war ñoom Hanafi yi rahmatullah mais su imam bi dee kàbbar di kàbbar di kàbbar di kàbbar maamum bi mën na koo topp mais bu yeggee ci fukki kabar ak juróom benn bu mu ko toppati ko toppati yaa ngi waaju <laughs> euh, nag kabar yooyu léegi ndax am na maanaam kon bu ñu kàbbaree dañuy def du'a ul istiftah diggante kàbbar bi ak ñaareelu kàb ak yi nga xamante ne ñoom ñoo bokkute kàbbaru xarmaan yi hmm. maanaam foofu la ñuy dugal du'a ci li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah amma Maliki waxoon nañ la ne ñoom xamuñu luy du'a ul istiftah hmm. mu am ñi nga xamante ne bu ñu kàbbaree kàbbar yeneen yi ci def yëpp bu ñuy kàbbaree dañuy yëkkati loxo yi maanaam bu ne Allahu akbar def duwaaw istiftaah allahu akbar dañuy yëkkati loxo yi tamit ci kàbbar yëpp dañuy yëkkati loxo yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i maanaam euh, naam ma Hanafi ak Shafi'i rahmatullah alayhim sopp nañ ñu dugal fa maanaam parce que dañ naan espace bi nga war a toog da war a toog espace boo xamante ne mu def na faat sikar tudd yàlla amul nag benn sikar bu spécial waaye sopp nañ nga dugal fa subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar bu dee ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom waxuñu luñ fay dugal daal diggante kàbbar bu nekk am na loo fo maanaam war nañ fa xardal li nga xamante ne ñoom ñooy xanaa bi lay nag rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne euh, foofu lañ fa sopp nga dugal ko fa mooy euh, alham euh, euh, mooy alhamdulillah allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhaanallahi bukratan wa asila wa la ilaha illa allah wa sallallahu ala nabii wa alihi wa sallama taslima loolu lañ sopp nga dugal ko fa moom donc alhamdulillahi allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhaanallah bukratan wa asila wa laa ilaha illa allah wa sallallahu ala nabii wa alihi wa sallama taslima ci diggante kàmbar bu ne suñu paree ñu tari fatiha ak saar dañ koy tari ca kaw imam bi maanaam euh, maanaam bu boobaa dañuy wax a'udhu billahi minash shaitanir loolu ma xanafi yi xanaabilay bokk rahmatullah alayhim ak ñi nga xam ne ñoom euh, bu dee xanafi yi la da nga koy wax da nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bi ci suuf nga wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah man daal di yeggal mais a'udhu billahi minash shaitanir rajim bi ci suuf nga koy wax bu dee Shafi'i yi ak Hanabila rahmatullahi alayhim maanaam euh, euh, bu dee Shafi'i da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ca kaw bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bu dee xanaa xanaa bi lay rahmatullah da ngay wax da koy wax a'udhu billahi minash shaytanir ci suuf yëpp ñoom ñaar yëpp ci suuf nga koy léegi bu dee Maliki yi ñoom comme niñ ko xamee woon ñoom amuñu loolu yëpp ñoom alhamdulillahi rabbil alamin rek ngay tàmbalee jul tari euh, suñu paree loolu ñu teg saar saar bu nekk nag baax na aaya yu ne baax na waaye yi nga xam ne moom lañ ci sopp mooy suratul Ghashiya suratul euh, A'la ci raka bu njëkk bi bu dee Hanafi yi dañ ne sopp nañ euh, Hanafi yi ak Shafi ak Maliki yi ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim wala boog nañ jël ak Maliki yi ñoom dañ ne suratul A'la raka bu njëkk bi suratul Ghashiya ñaareel raka bi moom lañ gën a sopp maanaam ci rakka bu njëkk bi bi ci def hal ataaka hadithul ghashiya ci ñaareel rakka bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u ma maliki eh, eh, eh, sa xanaabi xanaabi lay rahmatullah ñoom dañ ni soit boobu wala bokkul yaa ayyuhal kaafiruun ak suuratul ixlaas soit qul yaa après soit bu ñaar yee lay wala bokk nga jàng suuratul kaafiruun ci rakka bu njëkk sourate i ikhlas ci ñaareelu rakka bi amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha Shafi'i rahmatullah ñoom wax ju ñu wax moo gën a dëgër mooy sourate Qaf ak sourate Qamar ngir sax gi mu sax ci Sahih imam Muslim ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan julli Korite ak Tabaski ñaari iid yi sourate Qaf la tari ak ci rakka bu njëkk bi ñaareelu rakka bi mu tari suuratul Qamar sourate 54 sourate Qaf c'est la mooy sourate 50 sourate Qamar mooy sourate 54 d'ailleurs mais ñaari saar yooyu dañoo am secret yu mag a mag mag yu nekk ci seen ci biir ak surtout ni ñu taxawee réalité yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ne ni euh, wala daanaka beneen saar taxawul noonu ci maanaa yooyu noonu yeneen bi saa sam ci jouru eid yi daka ci moom la daan tare donte comme que eid yeneen bi sallallahu alayhi ko daanaka ci juróom ci ñaareelu at bi ba fukkee la benn maanaam dañ gis ne tari na tamit surtout Ghashiya surtout A'la ak surtout Ghashiya loolu tari ko ak sourate Qul yaa ayyuhal kaafiruun ak sourate Ikhlaas moo tax Shaafi'i rahmatullah ñetti façon yi yëpp tànn nañ nee nañ bu la neexee nga def bii wala bii wala bi maanaam xa ci rakka bu njëkk sourate Qaaf wala sourate A'la wala sourate Kaafiruun ñaareelu rakka bi sourate A'la no sourate Qamar wala sourate Ghaashiya wala sourate Ikhlaas euh, loolu nag ñett tànn am ñett yooyu moo gën te loolu mooy dëgëral li mazhab Shafi'i rahmatullah te loolu moo gën a wér beneen bi ci def mooy suñu pare dañuy sëggro ko yëkkatiku ainsi de maanaam comme ni ñuy jullee carrément amul différence bu ñu yëkkatikoo ci ñaareelu kàbbar bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i euh, ñoom foofu dañ naan juróom benn kàbbar ngay kàbbar bu bokkul ak kàbbar xarmal maaliki yi ak xanaabila rahmatullah ñoom juróomi kàbbar ngay kàbbar bu bokkul ak kàbbar xarmal non astaghfirullah kàbbaru jóg gi laa bëgg wax maanaam bu bokkul ak kàbbaru jóg gi xanaa fi yeey rahmatullah mais mais mais xanafi yi am ñoom dañoo am beneen yoon mais zikkar yiñ ciy def ñoom ñëpp ñoo ko nuróole maanaam ci comme maanaam nit ñi waxee ne noonu la ñu njëkkee loolu la ba pare digg kàbbar bu nekk boo ko def da nga yëkkati say say loxo allahu akbar allahu que kàbbar bi nga xamante ne moom mooy bi xanafi euh, yi ñoom ñetti kàbbar la wax sauf que li wutale xanafi yi ak ñeneen yi mooy ne bu dee ñeneen ñi ci des muy Maliki Shafi'i xanaa Hanabila lay rahmatullah fan la ñuy kàbbare bu ñu yëkkatikoo ba balaa ñuy tari alquran bi balaa ñuy tari Fatiha bi ak saar foofu la ñuy kàbbare alors que bu dee ñan Hanafi yi rahmatullah alayhi laataa ngay rukkoo ngay def ñetti kàbbare maanaam da ngay jóg tari alquran bi ba pare bay bëgg a rukkoo doog a da doog koo jàng ñetti yoon doog a kàbbar yoon doog rukkoo Maliki rahmatullahi alayhi ñoom nee nañu boo fi gën nga def ko fa mooy sooy doogu yëkkati waaye soo ko defee laataa ngay rukkoo it waaye nag bee moo gën Hanafi yi moom rahmatullah am ñoom dañ ne fii nga lañ ko war a def Hanafi yi <coughs> kon léegi bu boobaa après ñu sëgg ainsi de suite ñu daal di sëlmal mu jeex loolu moom mooy julli kayit maanaam loolu moo wutale julli kayit ak julli gi nga xamante ne moom mooy julli yeneen ci ci kaw lañ koy defe comme li nga xam ne loolu lañ ko waxee mu am beneen mbir moom mooy xutba yi kàbbar yi ñuy maanaam moo xutba yi ñoo nuru ñoo bokk tamit lii ci des yëpp sauf que xutba yi it du tàmbalee alhamdulillah du tàmbalee sant yàlla li ko wutalee xutba ajjuma mooy xutba yi kab ay kabar lay tàmbale euh, lu mu néew néew dañuy ñetti kabar ñetti yoon dañuy ñetti yoon mais li gën te yeneen ci saa sam loolu lay def mooy xutba bu njëkk bi juróom-ñeenti kabar la daan def ñaareelu xutba bi juróom-ñaari kabar la daan def ñeent mooy neuf voilà euh, juróom-ñaar mooy sept donc dañuy def juróom-ñeenti kabar moom la daan njëkkee doo ko yeggale xutba euh, bu dee ñaareelu xutba gi juróom-ñaari kabbar la ñuy kabbar gis ne kon bisub it bisub kabbar la tamit maanaam wane màggaluk yàlla wali tukabbirullaha ala ma hadakum bu ko defee ngeen màggal yàlla ngeen seede ci seen xol waaye seen làmmiñ waaye ak seen doxalin ni yàlla màggee ci ci maanaam ak ni nga xamante ne noonu ngeen mën a seedee ni yàlla ku màgg la bu a defee ngeen xam ngeen jub ngeen tegu ci yoon bi kon bisub it tamit dafa war a rappeler nit ki ni dafa war a teguwaat ci yoon bu jub nat la ñu mën a namba xel man a yanoo bisub it bi nga xamante ne dafa war a nekk bis buy fàttali jaamu yàlla bis buy fàttali ne danoo war a màggal yàlla bis buy ware ne danoo war a defarwaat pour suñu dund nekk feet maanaam mooy jour boo xam ne dañ ciy jaamu yàlla nga bëgg wëlbatiku def ko bis boo xamante ne maanaam ci nga war a tàmbalewaatee caaxaan yi nga xamante ne moom nga bàyyi woon avant iid bi avant jaamu yàlla gii nga xamante ne moo tax ngay def iid tey comme bu dee koor gi nga ne jaamu yàlla yi maanaam caaxaan yi nga xam ne koor gi moom ko doon tere <coughs> léegi koor naa ñëw sampaat caaxaan gi loolu xel est que en na mën a xel di jàpp loolu déedéet voilà